Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaatu wa salaam fi kitaabul hajj fi baabu duxuuli makkata wa xayrihi waan abdillahi bni umara radiyallahu anhuma annahu qaal daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam albayta wa usaamatu bnu zaydin wa bilaal wa bilaalun wa usmaanu bnu talha radiyallahu anhum fa aglaquu alayhim albaab falammaa fataxuu kuntu awwala man walaja falaqiitu bilalan radiyallahu anhu fasaltuhu hal salla fiihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala radiyallahu anhu na'am bayna al-amuudayni al-yamaaniyayni kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid ibn Ali ibn Suruur rahimahullahu ta'aala muy wax ñetteelu xadiis ci bunt bi nga xamante ne nii daldi won nañ koy tàmbali ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jotoon nañoo gis ñaar ci ñaari ñaar ci xadiis yi nii léegi nag mu ne mu ngi koy jële ci ki nga xamante ne mooy waan abdillahi ba léegi mu ngi jële ci abdallah ibni umar di doomi seydina umar te xadis bi ñu génn moom lañ ko jële woon radiyallahu anhuma annahu qaala nee na daxala dugg na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam albayta li nga xamante ne nii mooy albayta mooy li nga xam ne mooy ci néeg bi mooy ci biir kaaba ji lool tekkiwul bon man ma jóge ne comme rek lu ñuul lool ci biir kaaba gi mooy ma dugg ci jàkka ji non non mooy ma ubbi lu ñuul loolu nag ñuy solal yéere xeer yoo mooy mooy loolu lu kaare loolu voilà ci biir la dugg loolu lay wax albayta mooy ci biir mooy day ubbi bunt bi mu dugg ci biir kaala bi voilà léegi nag wa usaamatu moom kesee dugg mu ne déedéet bi muy dugg wa usaamatu ibn zayd mu nga duggaale woon usaamatu ibn zayd di seydinaa usaama di doomi zayd di zayd ibn haarisa radiyallahu anhuma niñ doon wax Zayd ibnu Muhammad alayhi salaatu wassalaam te doon woon côté l'islam ñëw ginnaaw gi suñu borom ne non non léegi doon noo amatul loolu mooy Seydina Zayd moo mële radiyallahu anhu doomam ji bi Seydina Usaama radiyallahu ta'ala moom la duggaloon ci biir ak kan mu ne wa Bilal ak Seydina Bilal ban Bilal ibnu Rabah mooy al alqurashiyu mawlaahum muy noddukatu yonent bi alayhi wassalaam moom itam dugg na ci biir ak ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Usaama ñoom ñaar rek mu ne déedéet wa Usmaan ibn Talha ak ku ñu naan Seydina Usmaan ibnu Talha di doomi Talha ni al <laughs> ah, bokku ñoom ñële de <laughs> ñii bokku ñoom Seydina Mus'ab la woon mais ñii ñoom ñoom ñoo doon yor li nga xamante ne nii mooy waa kër Abdu Daar ñoom ñoo doon yor kaabi kaabi kaabi kaabi ka kaaba ji voilà <laughs> Seydina Ousmane ibn Talha voilà bul jàpp ñu ne Ousmane rek ñeen jàpp ñu jàpp ne saxaaba yi benn Ousmane nga Seydina Ousmane yi daka ñoo bari woon way ñu bari lañ woon <laughs> radiyallahu anhum Usmaan di doomi Talha wala bokkoon ci waa Banu Abdiddaar wala ci doomu Qusay yi la bokkoon wala radi mooy seen maam léegi nag fa aghlaqu ñoom ñoom ñii ñoo dugg ci biir Kaaba gi yonent bi alayhi salaam moo dugg ànd ak Seydina Usaama Seydina Bilaal Seydina Usmaan ibnu Talha radiyallahu anhu ñoom ñoom kese ñu dugg daal di tëj buntu bi nag nekk ci biir fa aghlaqu alayhimul baab ñu daal di tëj bunt bi seen gannaaw nag mooy ñeneen ñépp a ngi ci biti mooy bi ubbee nga xam ne foofu dafa fees tal ñeneen saa saa saam dugg ñii léegi nag tëj buntu bi falamma fatahu bi nga xam ne ci lañ dugg nekk fa ab biir ñu jekki ñu ñu ubbi voilà ñu ubbi bi ñu ubbee rek Seydina Ibnu Umar moom radiyallahu anhu nee na kuntu nekkoon naa aw wala man wale maa ngi jëkk a dugg man kay dama xaar rek maa ngi naan foog ma xaar ba xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana lan la def ci biir daal loolu moom foog xam la ngir lan xam ngir euh, culture générale ah jamais jamais jamais comme ñun dañ koy defee nga xam ne ñun suñu lépp affaire ma billah illaa man rahima rabbuk ku dul ko borom ci yërëm lépp góondi laa ko xam dara ngir góondi ci nit ñeeg jaay ne am nga xam am nga loo am nga loo xam ba yow bu ñuy defi débat ñu defi conférence war nañ laa mën a woo du ma ko moo ngir xam. ngir la yonent may saa sàmm def mu def loolu le voilà <laughs> waaye jeex na <laughs> voilà moo tax neera gis nga ba ñu bunt bi kuntu man nekk naa Ibn Umar moo tax bi gën a tax ñu koy woowal asar yi ki nga xam ne moom jeexitalu yonent may saa sàmm topp lay topp mooy nu léegi est ce que lii way jàpp nañ ne lii est da koo def parce mbiru doomu aadama laa ndax yoonam new ci yonent saa saa ma ko def lu mu def bokkul ak lu keneen def te lu mu def yàlla ko digal jeex na man noonu laa koy defe te na yu naturel yi sax mi koy defe bokkul ak ko kenn di defe geex na voilà mo mu ne man nag moo tax man gis nga ba ñu bee buntu bi waaye kuntu awwala man wala man bi noona ci njëkk ne tax ak dugg man léegi fa laqiitu Bilaal nee na bi ma duggee rek ma dajeek Seydina Bilaal radiyallahu anhu moo yonent sa sa fa ubbi génn lii ñuy génn ñoom ñuy génn nag rek nii rek mu dugg ngir xam lan moo xew léegi nee ma dajeeg Seydina Bilal fa sa'altuhu ma daal di koy laaj radiyallahu anhu al mu'azzinu noddukat bi radiyallahu anhu ma ne ko mais hal salla fii rasulullah ma ko ma Bilal alay euh, euh, radiyallahu anhu mais est biir yonente bi alei salaam dafa def julli qaal nee na Seydina Bilal radiyallahu anhu ne ma naam ah julli na fan mu wax ko ne ko moom xaarul maa ko fan mu ne ko baynal amudayni ci diggante gis nga ñaari poto yee alyamaani yay ni sa féeti kojub yaman foofu foofu fële diggante ñaari photo yee foofu la julli sànq léegi nag kon loolu la al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadis nga xam ne moo ci tegu di xadis deux cent vingt-huit ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne an umara radiyallahu ta'ala anhu annahu jaa'a ila al-hajar al-aswad faqabbalahu wa qaala inni la a'lamu annaka hajarun laa tadurru wa laa tanfa'u walawlaa anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka maa qabbaltuka kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ënd li nga xamante ne mooy beneen xadis boo xamante ne bii nag mu ko jële ci Seydina Omar mu ne an Omar muy bàyyi ki indi ñaari xadis yi ñu génn mu ne an Omar jële nañu ci Seydina Omar radiyallahu anhu dañuy nettali ay mbiram annahu ne moom de jaa moom daal dinay dikk ilal xajari moo dañuy nettali ay mbiram du moom moo ñëw waa waaye ay mbiram lay nettali annahu ne moom jaa dikk na ilal xajari kii li nga xam ne mooy alxajar al aswad pierre noire muy xeer wu ñuul woo wële nekk ci kaaba gi da nit ñi di ko fóon léegi nag di ko nuyoo noonu nee na ci xeer woo wële ñëw fa qabbalahu mu daal di koy fóon wa qaala mu daal di kii teg moom ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne innii ne xeer wi ñooy di wax xeer wi ne ko innii man mii de la alamu xam naa ne annaka ka yow mii xajarun ab xeer nga rek ab xeer dongu nga laa tadurru mais doo lore dara wala tanfa'ta dara nga jariñawul <laughs> voilà xeer wi yow bii xam naa ne xeer nga voilà laa tabur nag doo lore ah. <laughs> wala tan wala tan fa te doo jariña ah. walaw laa te nag kaay nag ma tegal la ci leen <laughs> walaw laa am nii budul woon man mii ra'aytu nabiyya budul woon ne damaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yuqabbiluka mu lay fóon bu dul woon loolu laa gis maa ko ba kon nu ma la fona voilà <laughs> kon loolu imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu de xadis deux cent vingt muy <coughs> ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne an Abdillahi ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu radiyallahu anhum faqaala almushrikuun innahu yaqdamu alaykum wafdun wahanahum hummaa yatrib fa amarahum annabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yarmuluu al-ashwaata ath-thalaatha wa an yamshuu maa bayna ar-ruknayn walam yamna'hum an yarmulu al-ashwaata kullahaa illaa al-ibqaa'u alayhim al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax ci xadis bii nga xam ne moom lañ wax numéro bi léegi wax la mooy xadis numéro lan léegi nag mu ne mu ngi koy jëlee an Abdullahi mu ngi koy jëlee ci saxaaba mu ñaan Abdullah ibnu Abbas di doomi al-Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi nag mu ne qadima dafa dëgmal dafa dëgmal si rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu ak saxaabaam yi radiyallahu anhum mooy fan lañ dëgmal dañoo jóge Makka non Medina Medina lañ jóge ñëw ngir lii mooy lan lii voilà mooy umra ja nga xam ne xam nga sulhul Hudaybiya bon yii ñuy wax nii sax waruñ ko wax mais bon c'est pour leeral quoi <laughs> voilà mooy dañuy jege euh, sulhul Hudaybiya mooy ba ñu bëgg umra waaw ci juróom benneelu at mi ginnaaw gàddaa bi moom alayhi salaatu wassalaam waa Quraysh ne doo fi dugg daal ci gàttal doo fi dugg voilà at mii di ñëw nga ñëw dellul tey ba at mii di ñëw nga ñëw ñu génn dëkk bi ñetti fan may la yàq say àndandoo radiyallahu ngeen ñëw ngeen ngeen umra après ngeen dem quoi voilà léegi nag boo bee nag umra boo gëlee mooy umratul qada boo bële ba nga xam ne accord yaa ko waraloon loolu moo tax mi tudd ko al qada léegi du mais du fay ndax fayuñ dara ndax lële umra gañ defoon lool la voilà jeex na léegi nag léegi nag bi ñuy ñëw nag lool la ji wax dañoo dégmal ëg dég dégmal ñëw mooy jóge Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam di ñëw Makka ngir umra si qaala al mushrikuuna na muy ndaw yàlla li as-sahaaba yi radiyallahu anhum fa qaala al mushrikuuna yéefiru Quraysh yi nag muy bokkaalekat yu Makka yi di wax nag seen biir ko waa di waxante nag naan innahu dëgg-dëgg yaqdamu mu ngi mu ngi dëgg ma la aleykum ci yéen wafdun ab ab ab ab délégation alhamdulillah ab délégation boo xamante ne ne mo ci biir ñoom duñu dara waxanahum daal na leen loof loof waaye escanté na leen sonal na leen bii mu ne bañu loof nekk ñoo xam ne ñu feebar lañ humma yasrib gis nga ngelawu Medina boobu nga xam ne ku fa ku ku fa xamul nii boo fa demee mu escanté la dugg la muy ñu naan mooy joxe sax façon feebar boo xam ne da dugg ah ba boo mayul sa ngay jaare jaare bu laabi siina te saxaaba yu bari ba ñuy dóor a ñëw Medina di gàddaay jóge Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu sharafa ba ñëwee Medina loolu da leen a daloon ñoom Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Bilaal yi yëpp da leen a daloon ñu feebaroon feebar seen seen feebar seen wopp gu metti googu di dalaati xummaa yes si boobale estante na leen moo leen sonal mo ñii dañoo dar jaruñu dar dëgëruñu ah ñii ils sont des faibles la ah. léegi nag bi ñu waxee lool yonent bi alayhi salaatu salaam suñu borom yëpp dë xamal ko li waa Quraysh di wax te nga fi wax ca kaw montagne di di di di ruuma daal loolu seen biir quoi léegi nag fa amarahum an-nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal saxaabaan yi radiyallahu anhum wa arda wa ardaahum an yarmulu digal leen ne leen léegi nañu gaawal al ashwaat salaasa mooy nañu gaawal dox bi rëppatal dox bi wër kaaba gi ñuy def ndax dañuy ñëw moom la ñuy njëkk a def wër kaaba gi ñett yu njëkk yi ah mooy mooy xaaj yu njëkk yi mu daal di leen wax nañ ko gaawal voilà mais est la mooy mooy côté bi nga xam ne waa Quraysh montagne yañu nekkoon côté boobu la ñuy gis ci kaaba gi waaye nag wa an yamshu waaye mu dina leen nag nañu dox maa bayna ruknayni ginnaaw li nga xam ne diggante ak rukna ah ñaari ruknu yi bu ko defee foofu moom moom moom moom mën nañ faa dox ndax gars yi duñ leen gis quoi voilà mooy côté boobu <laughs> montagne bi dina ñoom duñ ko gis ndax Kaaba gay sax côté boobu ñoom fañ toogee duñ ko gis diggante ñaari ruknu yi muy ñaari poto yi léegi nag ci ci Kaaba gi walam yamnahum mu ne ta nag yonenti ma walam yamnahum te terewuleen an yarmulu te te terewul mu daal di leen digal ñu daal di daw hein hein al ashwaata kullaha mooy ne leen ngeen daw ngeen ngeen rëppatal du du du ñàlli ah mooy mooy daw bu gaaw boobu xam ne di ngay waaxu waaxu bu gaaw loolu la mais pas di ñàlli di daw bi non non non voilà mu ne te dara terewul wala walam yamna'hum te tere te dara terewu leen woon an yarmulu ñu daal di rëppatal bu baax wala boog daal di waaxu dëgg tànk yi dëgg tànk yi wal ashwaata kullaha li nga xam ne mooy paar yëpp mooy mooy xaaj yëpp nga xam ne mooy booy wër kaaba gi yëpp ah illaa lu dul al ibqa'u alayhim ngir daal di ñu dese doole voilà parce que buñ ko defoon dañuy escampé woon voilà <laughs> mooy dañuy sonn bu ko waa Quraysh ne voilà gis leen xool leen ñu ngi apat nii waxoon nañ leen ko ñuy xomay man aw Yasrib jilaa na leen escanté kon nag al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid rahimahullahu taala muy wax ci hadith muy nag mu ne an Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam hiina yaqdamu makkata idaa istalama ar-rukna al-aswada awwala maa yatuufu yaxubbu salaasata ashwaat kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax ci li nga xamante ne nii mooy xadiis bi nga xamante ne moom lañ la wax sànq mooy ban léegi mu ne. Eh, an abdillahi mu ngi koy jële ci ko ñu naan abdallah ibnu umar di doomi saydina umar radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne neena ra'aytu man de gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama xiina jamono ja nga xam ne yaqdamu makkata la dégmal daal di aksi makkata al mukarrama zaadaha allahu sharafa ida salama bu ma soon a nuyu arruk na ponk bi mooy mooy pilier bi mooy arruknul aswad fi nga xamante ni ci mooy xam nga potoy makka kaaba bi daa am ñeenti poto voilà léegi yooyu noonu benn bi nga xam ne fa la xajarul aswad nekk fa la xeeru ñuul wa nekk foofale mu ne bu doo ko doon nuyu arruknal aswad moom awwala ma yatuf bu doon tàmbali premier buy buy buy tawaaf voilà buy tàmbali li nga xamante ni mooy tawaaf bi lan lay def après day nekk koo xam ne day gaawal doxam salatata ashwaq li nga xam ne mooy eh, ñetti eh, eh, xaaj yi mooy ñetti ndax comme que juróom-ñaar yu yoon mooy juróom-ñaar yoon sept fois ngay wër léegi nag ñett yu yi ah, yooyu noonu moom lay gaawal dox bi voilà mo ngi noonu le moom lay wax ni kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala léegi nag mu ne ci hadith numéro deux cent trente et un nga xamante ne mooy eh, ñaar téeméer ak fanweer ak benn mu ne an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaal taafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wadaa'i ala ba'iirin yastalimu ar-rukna bi mihjan kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahimahullahu taala mu ne wal mihjan asan mahniyatu ras kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi kon ci hadis bi mu koy jëlee kon ci Abdallah ibn Abbas mu naan Abdillah yi mu ngi jëlee ci saxaaba mi nga xamante ne ni mooy Abdallah ibn Abbas di doomi Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne moom qaala mu ne taafa daal dinay tawaaf mooy wër kaaba gi kan moo ko def annabiyu yonente bi alayhi salatu wassalam fii hajjatil wadaa'i ci aj ga nga xamante ne ni mooy ajak tàggatoo ga voilà mooy aj bi nga xam ne moom kese la aj bi nga xam ne ca lu jóge Medina benn aj boobu kese la def alayhi salatu wassalam ala ba'irin ca kaw warwaay daa yéegoon ci benn warwaay ak gëléem di tawaaf yastalimu rukna mu ngay nuyu la nga xamante ne mooy ar ruknal aswad bi bi Mawlana Ibn Umar doon wax mooy foofu nga xam ne pilier photo bi nga xam ne fa la pierre noire nekk fa la xeer wu ñuul ne léegi nag moom mu ngi ko doon nuyu lan na ko doon nuyoo di max di ci li nga xamante ni ab ab ab tum la voilà ab tum mooy benn bant léegi nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy leeral nag lan mooy mihjan mu ne al mihjan kanta euh, li ngeen dégg noonu baat boobu mu gis ni bon lii moom jar naa leeral quoi ci li nga xamante ne nii mooy ci hadis bi nii léegi nag mu ne al mihjan loolu hasan aw yat la mahniya boo xamante ne nii mahniyatu ra's nga xam ne mooy bopp bi day xaw a day xaw a weng mooy yet la woo xam ne ca bopp ba mooy ca kat ba mooy mooy mooy xaw am lu ko lu loo xam ne day dëng day dëng lu tuuti voilà tum boo xam ne noonu lay mel mu ne kon loolee moom la yoroon doon ko ah doon nuyoo Kaaba eh, kii xajarul aswad léegi al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bi nga xamante ne nii mooy bi nga xamante ne nii moo ci tegu nii mooy te mooy bu mujj bi numéro deux cent trente-deux mooy xadiis numéro deux cent trente-deux te mooy bi nga xamante ne mooy bi mujj ci buntu bi walillahi alhamdu wal minna kon mu ne moo tax duñu taxaw ci vingt minutes yi ni ndax moom ko seej def mu ne an abdillahi ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala lamara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yastalimu minal bayti illaa ruknayni al-yamaniyayni kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala léegi mu ne man Abdillah mu ngi jële ci ki nga xamante ne mooy Abdullah ibn Umar di Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala nee na lam ara man de gisuma annabiyya yonente bi sallallahu alayhi wa sallama yastalimu di nuyu minal bayt ci néeg bi muy kaama ji ha